abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi riyadu as-salihin min kalami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fil babil haadi wal khamsin wa an jaabirin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam masalu salawaati alxamsi kamathali nahrin jaarin ghamrin calaa baabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin xamsa marraat rawaahu muslim rahimahu allahu ta'ala al-ghamr al-Kasiir kon al-imaamu al-haafiz an-Nawawiyu rahimahullahu taala di ñëwaat ci garab gi ñu nekk ci buntu e, nit ñu sell ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanuhum amiin di buntu raja di buntu bi nga xam ne mooy yaakaar ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadis deux cent vingt-huit walillahi alhamdu wal minna nekkoon xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu doon jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu noon innal kaafira idaa amila hasanatan ut'ima biha ta'ma ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu comme niñ ko yëgle woon mooy xadis sayyidina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne wa an Jaabir xadis deux cent vingt quatre cent vingt neuf ñeenti téeméer ak ñaar fukk wala ak fanweer bu manqué benn ak ñaar fukk ak juróom ñeent mu ne waan jaabirin mu ngi jële sayyidina jaabir radiyallahu anhu qaala nee qaala wax na ndawal yàlla sallallahu alayhi wa mu ne masalu salawaati alxams misaalam julli juróom waaw julli juróom yi nga xam ne moom lañu borom bi def loo mu ne seenum misaal kamasali nahrin jaar dafa mel ni misaalu ab dex boo xam ne day daw benn fleuve xamrin al imaamu Nawawi mu ne al-xamru al-kasiir rahimahullah mu ne al-xamru loolu baat boobu nga dégg mooy al-kasiir mooy lu bari ndox ndox moo xam ne ab déeg la wala ab kii la daal mbalka la mu bari kii la nu mu tudd dex guur bari ndox waaw nekk ala baabi ahadikum ci buntu kenn ci yéen nga xam ne moom yaxtasilu minhu da ciy sangoo kulla yawmin bés bu nekk xamsa marraat juróomi yoon waaw mu ne lii mooy misaalu juróomi julli nii lañuy ñuy setale jullit bi nit ki nga xam ne daa am benn dex bu nekk buntu këram waaw bari ndox ma bari nga xam ne bu ci duggee mën na cee dugg ba ndox mi muur ko léppam loolu mooy xam ra Allahu akbar waaw mu dugg ca di sangu te mu mën ndox nag bés bi juróomi yoon dina ko ca dugg hein mu ne loolu mooy misaalum li nga xamante ne mooy julli juróom mu ne rawaahu solo na ko muslim al imaamu muslim rahimahullahu taala laaj bi première jàngan mooy est-ce imaam muslim kese ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad sëriñam solo na ko rahimahullah al-imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu ngi ko di ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i s-salaat baabun al-mashyu ilaa s-salaati tumhaa bihi l-xataayaa wa turfa'u bihi d-darajaat mu ne wa haddathanaa Abuu Bakr ibn Abii Shayba wa Abuu Kurayb al-imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullah mu ne wa haddathanaa te nettali nañu Abuu Bakr ibn Abii Shayba suñu sëriñ Abuu Bakr ibn abi shayba abdallah ibn muhammad ibn abi shayba al-wasiti al-asl al-kufi wa mawlahum al-absi xama moom <laughs> abu bakr al-absi <laughs> mawlahum al-kufi ah, rahimahullahu ta'ala mu ne wa Abu Kurayb ak sama beneen sëriñ da Abu Kurayb ne Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi moom ni sëriñu waa kutubu sitta mu ne ñoom ñaar ñoom qaala nee nañu haddathana Abu Muawiya Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala an al-A'mash mu jële ci al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi an Abi Sufyan moo ko jëlee ci Abu Sufyan di Talha ibn Nafi' al-Qurashi mawlahum Abu Sufyan al-Wasiti rahimahullahu ta'ala an Jabir mu jëloon Seydina Jabir mu ne wa huwa ibn Abdillah te mooy Jabir di doomi Abdillah di Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Sulami as-Sa banu sulaym mooy dégg juum sulami non ñoom banu salima la salamiyu banu salima ñëw ko fa dëkk salami lañ lay wax banu sulayma sulami voilà radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mathalu salawati alxamsi man kamathali nahrin jar ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat qaala qaala al-hasan wa ma yubqi dhalika min ad-darar mooy mu ne mu tekki lii ne qaala mu ne nee na alxasanu de alxasanu ibnu yasaar albasariyu rahimahullahu taala mu ne wa yubqi ana lan mooy des kon dhalika lan lay bàyyi ndox mee mee ji koo xam ne saa juróomi yoon nga sangu ko ci dex bu nekk sa buntu kër loolu est ce dina bàyyi min ad-darar ci salte alwasax ad-darar mooy alwasax ah loolu lan est ce dina ca bàyyee ci dara mooy lépp lay buub <laughs> waaw mooy dara du fa des lépp rek eh, eh, masha allah da koy yóbbaale eh, léegi lii mooy xadiis bi nii la imaam muslim daal di indee léegi lëkkaaleem ginnaaw njàngatu taxriij bi gis nañu fi mu ko indi mook sëriñam bi imaam ahmad damit solo na ko mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy yow maa daama yaa ngi respecté julli yi julli juróom bul li deñ di am yaakaar ci sa borom te nga xam ne lu say bàkkaar bari bari bari bul désespérer wu te xam ne julli juróom day effacer bàkkaar comme ni nga xamante ne koo xam ne dafa am benn fleuve wala benn piscine boo nekk biir këram te bés bu nekk dina ci sangu dina dugg ci biir piscine bi juróomi yoon kooku yaakaar nga ne moos ban tilim mooy desati ci yaramam mooy noonu nag la li nga xamante ne mooy julli juróom di def te xadis bu mel nii xam nga al imaamu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu daal dina koy solo hmm? daal dina koy solo comme ni mu ne ci saxiixayn al imaam Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ne annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ara'aytum law anna naharan dañuy wax nahar di ah <laughs> bi baabi ahadikum yaghtasilu fiihi kulla yawmin xamsan maa taqulu dhaalika yubqii min daranihi qaaluu laa yubqii min daranihi shay'an qaala fadhaalika mithlu salawaati al-khams yamhu Allahu bihi al-khataayaa. Seydina imaam Abu eh, Abu Hurayra lii mooy loolu ñu wax noonu mooy riwaayu imaamu eh, al-Buxaari rahimahu Allahu ta'aala Seyna Abu Hurayra mu ne dégg na Yonent mi alayhi salaatu wa salaam mu ne wax leen ma rek seet leen xool leen ah imagine leen law anna naharan bu doon daa am benn dex wala benn piscine wala benn fleuve benn déeg bi baa bi ahadikum boo xam daa nekk ci buntu këru kenn ku nekk koo xam ne yow sa sa kër daa am benn pisin ah. nga xam ne yaghtasilu fiihi da ciy dugg di sangu kulla yawmin bés bu nekk xamsan juróomi yoon ma taqulu zalika lan ngeen di wax ci loole kookee ndax yubqi min daranihi ndax dina bàyyi ci tilim tilim yi nekk ci yaramam sangu yo muy sangu juróomi yoon dina bàyyi ci yaramam benn tilim tilim qaalu ñu ne ko la yubqi min daranihi shay'a ah yonent may saa saa hee ko lii kay du bàyyi dara ci ci ci ci ay tilim tilimu yaramam qaala yonent may saa saa ne na fa na naka nii mithlu salawaatil xams loolee mooy misaalum julli juróom yamhu Allahu bihil xataaya borom bi da ci fare li nga xamante ne nii mooy eh, eh, bàkkaar yi Allahu akbar waaw moo na al imaam at-Tiibi rahimahullah mu ne fii haadhal hadiis mubaalaghatun fii nafyi ad-dunuub li'annahum lam yaqtasiruu fil jawaabi alaa laa a'aaduu al-lafza ta'kiidan <laughs> mu ne lii day wane ne ci hadis bii dañ ciy jànge jéggi dayo mi nga xam ne noonu la borom bi di effacer di dindi li nga xam ne mooy bàkkaar yi ndax saxaabaykat bi leen yonent ma lay saa waxee dañ ne laa ci laa kese mais dañ ne laa ba pare ne duñ bàyyi ba pare feddali ko ne laa yubqi min daran yi ba pare tekki shay'an kon loolu mooy dara yonent ma lay saa bu lool lool du leen ne kadhalika mithlu salawatil xams <laughs> mu ne leen naka noonee nag juróomi julli noonee la waaw mooy nii la lay fóote nii la lay setale ci lépp loo xam ne bàkkaar la bu toppoon ci yow nii la koy dindee kon nag affaire baa ngi noonu allahu akbar hmm? mu ngi noonu xam nga nit ki moom day am ay tilim tilim yuy nekk ci yaramam li mu sol ak yooyu te dañ koy laabale lan ci ndox mu bari mooy ndox mu bari même boo fotewul sax lu bari sa yaram loolu da koy setal rawatina nag nga ciy dugg bés bu nekk juróomi yoon waaw naka noonu jaam bi noonu lay takk bis bi buy xëyee ba ni muy nelawe li nga xamante ne mooy ci bàkkaar yi nga xam ne moo koy gaaral nga xamante ni nii bàkkaar yi nga xam ne ñoo koy gaaral te mu war cee set loolu nag buy julli mooy julli juróom day effacer diggante julli bu mu julli day effacer bàkkaar yi jiitu woon voilà kon nag mu ngi noonu ba mu jógi dootul deseeti dara waa moo tax xataayaay yi boroom xam-xam yi nag dañuy ci wute mais yii nii nga xam ne moom lay dindi hein di ko setal ba yaram bi dara dootu ci des hein mais loolu mooy bakkaar yu mag yi ci lañu wala lu yu ndaw yi xam nga boo seetloo yonent may saa saam naa na Abu Hurayra bi nii mu waxe eh, mooy li feeñ mooy yépp la yu ndaw ak yu mag mais am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne ku ñu ne li ñoom al imaam Ibn Battal rahmatullah alayhim dañ ne noo loolu saxaa'ir yi lay wax de waaw waaw loolu saxaa'ir yi lay wax ndax li nga xamante ne nii mooy hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu dafa solo jële ci euh, fekk euh, ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam al imaam Abu Bakr al-Bazzar daal na koy solo na ko na la imaam at-Tabarani ci sanad boo xam ne al imaam al-Hafiz Ibn Hajar bi mu koy tudd na ne la ba'sa bihi min tariq Ata ibn Yasar mu jëlee ci mu jóge ci yoonu Seydina Ata ibn Yasaar mu jëlee Seydina Abu Sa'id al-Khudri yu muy nettali ne dégg na Yonent mi alayhi salaam yaqul ara'ayta law anna rajulan kaana lahu mu'tamal mu'tamal wa bayna manzilihi wa mu'tamalihi khamsatu anhaar fa idaa intalaqa ilaa mu'tamalihi amila maa shaa'a Allah fa asaabahu wasakhun aw araq fa kullamaa marra bi naharin ightasala minhu ba ni hadiis bi jeexe ñu ne kon loolu day wane ne kon saabar kii bakkaar ndaw la ndax lu tax dane yonent way sa sam dane ndax euh, imaginer leen imaginer yow jaam bi xalamal bu doon ne benn waay boo xam ne dafa am fu muy liggéey te diggante këram ak fa muy liggéey am na juróomi dex juróomi piscine wala juróomi mbalka yoo xam ne mën na cee dugg sangu bu jógee fa muy liggéey ndax fay liggéey fa la soob yàlla mu liggéey ko ba ay taq-taq ay tilim tilim daal di koy laal ci yaram bi wala ñaq saa bu rombee bu jógee foofule dex gu nekk juróomi dex yi dañuy dugg bi sangu génnaat dugg ci beneen bi sangu génnaat dugg ci ba ni muy agsee këram mu ne kooku est yaakaar ngeen ne mooy dina defe dara loolu nag eh, eh, eh, gaa yi nag ne kon lii hein kabaa'ir yi kii day wane ne yii nii mooy araq yi muy wax loolu ay ay takk-takk yu sew la ay tilim tilim yu sew la hein te lii gën a na ne yu ndaw yi la ñenn ñi dañ ne non de toute façon yëpp la am ñu ne bon yu ndaw yi la parce que affaire bi imaamu muslim solo na ci Seydina Abu Hurayra mii mu ne jële ci yonent bi alayhi salaatu mu ne as-salawaatul xams kafaaratun limaa baynahumaa majtunibatil kabaa'ir waaw ne julli juróom day far li nga xam ne ñoo nekk digganteem ci ay bàkkaar fekk nit ki mu ngi moytu bàkkaar yu mag yi kon kay loolu mooy kon bàkkaar yu mag yi bokkuñu ci <laughs> kon kay mooy juróomi ndax eh, juróomi teen eh, mbalka yooyee wala marigo yooyee wala déeg yooyee ñoom la tëkkaleeg ak julli juróom ne noonu lañ mel te fii waxal nañu moom yonent may saa saam ne loolu juróomi julli day kafaara li nga xam ne moo nekk diggante seen diggante juróomi julli yi fekk jaam bi mu ngi moytu li nga xam ne mooy bàkkaar yu mag yi waaw ci kaw noonu nag moo tax boroom xam-xam yu bari ne eh, xadiis yi même bu dee ne biñ gis nii même bu Seydina Abu Sa'id bi xaw naa niroog moom waaye loolu lépp li koy tënk mooy xadiis bii nii di wane ne kon ah léeg lépp dafa am ci lépp waaye lii moo ko tënk te al aamu yuhmalu ala al muqayyad am eh, eh, dañ koy yen ci li nga xam ne mooy Euh, la ko tënk mooy li tënk buñ bu dee dafa am lu général am lu ñëw tënk di wax mbir ma feneen dañuy jàpp loolu xam ne kon lii moo tënk mbir mi kon nag mu ngi noonu le euh, kon noonu la kon euh, léegi nag am na al imaam al xaafiz ngir dolli njariñ bi muy wax lii mu ne al imaam ibnu baziza ci sarxul ahkaam moom dane <laughs> mu ne xadiis bii day am benn eh, muskila bu mooy benn lënt lënt bu indi waaw boo xam ne ah, mooy daal set ci lu yomb de mooy ndax saxaa'ir yi suñu borom moo ne in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna anhu ah nukaffir ankum sayyi'aatikum bu ngeen moytandikoo ah bakkaar yi yu mag yi nga xam ne moom lañ leen tere aaye leen ko wax ngeen sore ko de dinañu leen euh, faral seen bakkaar yu ndaw yi voilà léegi nag ñu ne mais loolu. moom mu ne loolu benn affaire la kon kay mooy kon julli juróom nit ki léegi fan la muskila bi nekk hein ne kon koy mais kon kon julli juróom yi lan lay far bu dee ne yu ndaw yi lay far day far yi nekk ci diggante bi day far li nga xamante ne nii moo nekk ci diggante bi hein waa léegi <laughs> te loolu nee nañ la alxuraan ne la yow boo moytuwoon na ko yu mag yi sax dañ la koy faral. kon julli juróom lan lay far waaw ah. loolu al imaam al xaafis mu ne suñu sëriñ ba al imaam al al balqini al bulqini eh, moom daal dina ci eh, tontu waaye mbir mi daal ci gàttal simple na mooy lan mooy de toute façon mooy manoo mooy tëndiku bakkaar yu mag yi fekk defoo julli ndax boo bàyyee julli moom boo leen deful bàyyi julli ci boppam <laughs> loolu le Eh? mooy ci ci bakkaar yu mag yi la bokk ci bakkaar yu mag yi la bokk kon nag mooy boo mooy tëdd ko kabaa'ir yi mooy ngay takkook julli waaw <laughs> mooy ngay takkook julli ndax boo bàyyee takkook julli mooy yaa ngi ci buy yaa ngi ci bàkkaar yu mag yi waaw mu ngi noonu ah mu ngi noonu leer na <laughs> waaw amul benn euh, jañante bu am ci ñaari xadiis yi waaw boo moytoo ci bés bi li nga xam ne mooy bàkkaar yu mag yi doo bàyyi julli mooy daqoog julli borom bi dina la kafaaral sa diggante li nekk diggante yoo yële kon nag mu ngi noonu le walillahi alhamdu wal minna kon loolu kon affaire yaa ngi noonu walillahi alhamdu wal minna kon yërmande yàlla daal dinay yaatu lool waaw yërmande yàlla daal dinay yaatu ñépp xañ nañ ci mais takkool yi nga xam ne mooy ay ndigalam fekk yaa ngi takkook moom bul ñe bul bul ñàkk yaakaar rawatina juróomi julli yi nga xam ne nii la ñuy fare bàkkaari jaam bi comme ni nga xamante ne nit koo xam ne dafa yor piscine biir këram di ci dugg juróomi yoon ci bés bi est-ce dina bàyyi benn salte mukk kon al imam al hafiz an-Nawawi mu dikkal ñu ci xadis bi nga xamante ne nii moom la ci teg mooy xadis quatre cent trente ñeenti téeméer ak fanweer ah wa an ibni abbas radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min rajulin muslimin yamuutu fa yaquumu ala janaazatihi arbacuuna rajulan laa yushrikuuna billahi shay'an laa yushrikuuna billahi shay'an illaa shaffa'ahum allahu fiihi rawaahu muslimun rahimahu allahu taala hmm? kon eh, mu ne xadis bi wa an ibni Abbaas eh? mu ne wa an ibni abbas mu ngi jële ci saydina wa mawlana ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne annahu qaal mu ne qaala nee na sami'tu man di dégg naa ibn abbas rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaquulu muy wax naan ma min rajul amul benn góor boo xam ne muslimin ko wommatul yàlla nekk ci yamutu bu faatu góor ak jigéen a ci yam nag waaw amul mafhum doone góor ñi la akon ah, bu dee jigéen nag non jigéen ak góor a ci yam yamutu mu faatu ba mu faatoo fa yaqumu ala janazati keroog ba ñuy koy jullee ci néewam ña taxawoon di ko jullee nekk arbauna rajulan quarante góor ñeent fukki góor yoo xamante ne ñoo ko fekke laa yushrikuuna billahi shay'an te ñeen fukk yoo yële kenn du ju bokkaale yàlla dara géer di di di di waaw illaa lu dul shafa'ahumullahu fiihi borom bi dina ko ñoom seen julli joo jële dina tax borom bi ñoom dañuy ràmmu kookee seen julli joo dina tax borom bi muccal ka nga xamante ne nii mooy seen mbokk moomale Allahu akbar Allahu akbar mu ne rawaahu mu ne xadis bi def na euh, soloo na ko muslim al imaamu muslim abul xusayn rahimahullahu taala xadis bi nag insha allah war na ñëwaat xadis bi nii neuf cent trente-trois ci Riyad bi insha allahu taala léegi xadis bi laaj bi mooy hmm, euh, ana est ce que imam muslim kese moo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu ahmad solo na ko na ko na al imam abu dawud ak al imaamu ibnu maaja al qazwiniyu rahimahullahu taala an il jami rahmatullah ala al jami léegi euh, nan la ko imam muslim indi mu ngi ko indi ci kitaabul janaa'iz baabun man salla alayhi arba'uuna shuffi'u fiihi ah waaye buntu bi nga xam ne ci buntu yi wax affaire néew yeeg nañ toppatoo gaag nañ koy kiiwe lépp mu ne buntu téere boobu buntu bi nga xam ne lan na ci suraax yee ko def man salla alayhi arba'un képp koo xam ne ñeent fukki góor julli nañ ci moom mooy ci néewam shuffi'u fiihi mooy borom bi dina nangu seen intersection seen ramm ci kookee seen lañ koy ñaanal ak la ñuy def ngir borom bi muccal ko mu ne haddathana imam muslim rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana harun ibn ma'ruf mu ne haddathana nettali nañu harun ibn ma'ruf wa harun ibn sa'id al-ayli wal walid ibn shuja' as-sakuni mooy ci ñetti sëriñam la ko jëlee ku njëkk ji ñaar ñi harun lañ tudd ku njëkk ki mooy harun ibn ma'ruf di Haarun ibn Ma'ruuf Abu Ali al-Marwazi al-asl al-Khazzaaz ad-Dariir al Baghdadi Abu Ali rahimahullahu ta'ala wa Haarun ibn Sa'id al-Ayla sama beneen sëriñ bu tudd Haarun di Haarun ibn Sa'id ibn al-Haythami ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz as-Sa'di Abu Ja'far al-Misri rahimahullahu ta'ala wal-Walid ibn Shuja' sama beneen ñetteelu sëriñ al-Walid ibn Shuja' as-Sakuni al-Walid ibn Shuja' ibn al-Walid ibn Qays Abu Humam ibn Abi Badr as-Sakuni al-Kufi waaye al al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala rahmatullah ala al-jami' ah mu ne qaala al-Walid sama sëriñ bi ma mujjee wax muy al-Walid ibn Shuja' moom nee na man imaam Muslim haddathani nettali na man dong mu ne wa qaala al-aaxaraani kanta ñaari Haaruun yu njëkk yi ñoom dañu ne haddathanaa nettali nañu Ibn Wahb al-imaam Ibn Wahb Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri taalib imaam Maalik al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarani mu ne imaam Ibn Wahb mu ne nettali na ma Abu Sakhr di Abu Sakhr Abu Sakhr mi moo doon Humayd ibn Ziyad ibn Abi al-Mukhariq al-Madani al-Baghdadi ñi ne Abu Sakhr ñi ne Abu Subh ah, al-Kharrat al-Misri al-Baghdadi Madani Baghdadi après Misri rahimahullahu ta'ala an Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir mu jël ko Sharik juge bi Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir al-Qurashi Euh, moom juge la woon siiw na moom Sharik euh, ibn Abi Namir rahimahullahu taala hmm? moom mu ne an Kurayb mu jële ci Kurayb mu ne mawla ibn Abbas mooy Kurayb mawla ibn Abbas Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi al-Hashimi Abu Rishdin rahimahullahu taala an ibn an Abdillah ibn Abbas mu jële ci Abdallah ibn Abbas euh, ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi alhaashimiyu alhabru albahru alhabru albahru ah tarjumaanul qur'aan hmm? radiyallahu anhuma annahu maata ibnun lahu biqudayd aw bi'usfaan faqaal yaa Kurayb unzur majtama'a lahu minan naas mu ne imaam Ibn Abbaas Kurayb mawla Ibn Abbaas la ndax yaayam Ummul Fadl moo ko góoreel seen jaa moo doon seen jaati mu ne annahu maata ibnun lahu bi Qudayd dafa am doomu Ibn Abbas boo xam ne dafa faatu ci bërëb bañ naan Qudayd aw bi Usfan wala Usfan fa qaala nee na imaam Ibn ne ma yaa Kurayb Kurayb unzur majtama'a lahu lahu min an-naas xoolal fekk ñu koy waaj a julli mu ne mu ne mu ne ko xoolal nga xool ana ñan ñoo dajaloo ngir ñu jullee sama doom ji génn àddina waaw nee na fa axbartuhu Kuraybu nee na ma daal di koy xabaare fa qaala mu taxaw fa qaala mu ne taqu taquluhum arba'un mu ne ma la wax da nga ne ñe quarante lañ ñeent fukk lañ qaala naam nee na Kuraybu nee na mu ne ko waaw mu ko waaw xaala mu ne axrijuhu léegi génn ngeen ko génne mooy dañ ko defoon fañ koy denc fiñ ko dugalagul ngir bàyyi ba nit ñi dajaloo ñu génn ko ñu door koo jullee léegi moo tax muy xaar nag nit ñi di dajaloo Ibn Abbas moom mi doomam génn àddina radiyallahu anhum mu ne kuréel bu njaati géem gi demal nga xool ci biti est que ñi dajaloo bari na ñan nañu ba kii nañ ban nombre la ñu génn ñun ñee mu wax ko nee na mu ne ko da nga nañ mat nañ ju ñeent fukk. qaala nee na mu ne naam waaw qaala mu ne nag axrijuhu léegi génne leen sama néewu doom bi ñu jullee ko fa inni man sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ndax man ibnu abbas radiyallahu anhuma dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan ma min rajulin muslimin yamuutu fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahum allahu fihi allah kon nag mu ngi noonu kon affaire bi lii la mooy xadis bi xadis la boo xam ne bu rëy rëy la ci wàllu wi nga xamante ne eh, yittewu di julli néew waaw bañ a rek ku nekk naan bon xam naa ñoom diw dinañu fa nekk ko sinon nan la ñuy mate benn bu waaw nan lañ koy mate waaw xadis bi dañ ciy jànge lëg lëkkaaleem ak suñu buntu mooy yaakaar bu nit ñi mën a yaakaar ci nit ku génn àddina bu dee ne nombre bu tol nii ñoom ñoo ko jullee Allah moo tax dañ ci jànge sopp bariwaayu mbooloo yi bu ñuy julli néew waaye nag gin nañoo sopp ngir dina am yaakaar ñu mat lim bu toll nii waaw waaw quarante comme ni ko nent balay saar saam waxee waaw ndax lan ñoom dañuy nekk ñoo xamante ne dañ koy ñaanal di ñaan di ñëw ñaanal yàlla ngir mu jéggal ko waaw moo tax mu ne illaa lu dul ne buñ matee loolu shafa'ahumullahu bihi mooy qabala qabila allahu shafa'atahum te shafa'atahum mooy lan mooy seen ñaan yi nga xam dañ koy sellal di ko ñaan jégg di ko ñaanal jéggal ngir boromam bi waaye borom bi da yonent way saasaam da cay teg leneen moo tax ñooñu du ay n'importe quel mbooloo kese ñoo xam ne la yushrikuuna billahi shay'an beneen tënk bu mu ko tënke non seulement ñu koy ñaanal ñaan yu sell ngir borom bi allahumma ighfir lahu warhamhu wa aafihi wa'fu anhu ak yooyu yi nga xamante nii moo rot ci sunna waaw allahumma ighfir li akhina ak yu nàngam ak nàngam wax yu mel noonu yooyu nga xam ne nit ki di ñooñee di ko ñaanal benn la borom bi da leen di nangul la nga xamante ne mooy seen ñaan yoo yële ñuy def benn waaye beneen bi mu ko tënke mooy il faut ñu nekk ñoo xam ne laa yushrikuuna billahi shay'a du ñu bokkaale boroom bi tabaaraka wa taala dara waaw waaw moo tax du ay nombre nañ dajale kese nañu seet ñi nga xamante ni moo tax sopp nañ ahlul fadli borom gëneel yi nga xam dañ leen a xame ci ngëneel ci li nga xam ne mooy diine xame leen lépp loo xamante ne mooy doxal diine ci réew mi ñooñu bu ko amee koo xamante ne nii dafa génn àddina ñoom ñu fexe teew ko à condition mu nekk koo xamante ne nii dafa def loo xamante ne nii l'islam dane ah imam ratib bi ki nga xam ne mooy imam bu mag bi bu dëkk bi bu mu ko fekk ak képp koo xam ne royukaay la ngir lan mu nekk loo xam ne day jàjj ñi mel ni moom voilà mooy koo xamante ne nii da doon def jëfu ji eh, eh, mooy yàlla bu fi bu fis waaw ak kaccorti bu fis la nekk woon jullit la de génn àddina kenn du ne kenn du ko jullee déedéet dañ koy jullee mais nag ki nga xamante ne nii mooy imam bi royukaay da képp koo xam ne royukaay la dañ naan la yow bul fa bokk parce que loolu day l'islam day bañ ngay defal promotion mbon mooy ñeneen ñi nga xam ne euh, ñu ngi ci ndëngate gi tam ñu ne ah waaye yow lii kay dara new ci de toute façon lu ñu man di def waaw dañuy def lu ñu neex bu ñu faatoo ñoom sëriñ di way ñëw wala ñoom ñoom diw ñu ñu xam ne baax ñaanal ñu te leer nañu ñaar bu ñu ñaanalee sawaay pare na kon nag ñun suñu yoon na wu ci ah loolu moo waa ji nga xam ne dafa xaru imaam bi euh, moom ñuy euh, sopp te di ko digal na ko yow moom bu ko fekk bàyyi ñeneen ñi jiite ko jullee ko voilà mais nag dinañ ko jullee voilà waa ñaan dafa toog xaru wala def yu gaaw génn àddina benn kàccoor bu mag boo xamante ne toj dëkk bi yàq dëkk bi la fi nekke ci wàllu yi nga xamante ne noonu lay buube jeunesse bi di leen yàq ci ay façon wam waaw ab guru boo xamante ne nii wala koo xamante ne moo xam ci wàllu caaxaanu àddina yi la nekk mu génn àddina yow imaam bi gën a mag ci dëkk bi wala koo xamante ni nii yow dañ la xamee yiw nit ñi nga nekk royukaay waroo fa dem waaw bu dul ñooñu ñeneen ñi nga xam ne ay lam lamda lañ baax amatul muslimin ak ñooñu si nañ dem voilà ñu tànn koo xam ne mën naa jiite euh, mën na julli néew jiite nit ñi mu jiite leen kon nag mooy sinon bu dul loolu taamu nañ waa ahlul fadli ñi nga xam ne <coughs> mooy Euh, li nga xamante ni nii mooy boroom gëneel ñu nekk ñoo xamante ni nii dañuy euh, fekk mbir mi waaw kon nag mu ngi noonu bon loolu nag taxaw ci côté yi parce que am na yeneen lim yu ci yonent ba lay saa saam joxe euh, yoo xam ne ku ko def lool dinañ la ci dinañ ràmmul la dinañ la nangul sa ràmm yoo xam ne yenn yi mi àll joxe yenn yi ñetti sàppe ak yooyu mais yooyu taxu ñoo jóg kon dañuy yem rek li nga xam ne mooy wax fii euh, ci wàll wi nga xam ne li tax imaam indi fi mooy wane li nga xamante ne mooy yaatu yërmande borom bi subhanahu wa ta'ala yi nga xam ne moom la defal jaamu jullit bi ba nga xam ne bu amee quarante ñeent fukki nit yoo xam ne fekk nañu bu génnee àddina ak lu doon def yoo xam ne fekk nañu li nga xamante ne mooy ak julli néewam taxawaay ba ah te nekk ñoo xamante ne ñu nga koy ñaanal ñaan yi sell borom bi jéggal ko waaye ñoom ñoo ñële ñu bañ a nokk ñoo xamante ne bokkaale wuñ kenn du ci bokkaale yàlla du ñu bokkaale seen borom bu dee dañ koo ñaanal borom bi jéggal ko borom bi da leen di nangul seen tinu googu am na façon façon intercession la mooy ak rammu la mooy ñaan dañuy ñaan ngir borom bi sauver seen seen mbokk mi daal di koy musal safara te dugal ko ca àjjana yi gën a kawe. boo nga rek suub ko ci ci euh, géeju yërmande mi boole ko alhabibul Mustafa alayhi afdalu salatu wassalam insha allahu taala nii koy nanti bi alay saa saa waxe noonu lay deme mooy borom bi day nangu seenum ñaan la nga xamante ne moom lañ koy ñaanal kon nag insha allahu taala tey dañuy yem nii wi di ñëw ñu gis hadis bi ci tegu muy hadis a di hadis Seydina Mawlana